بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون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 ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihi al-muhtadiin wa ahli tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina bi ñu sante yàlla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara eh, di leen baalu àq di ñaan tam borom subhaanahu wa ta'aala boo leen jéggal ñu ngi leen ci Euh, weer bi nga xamante ne moom mooy weer wu tedd bi nga xamante ne moom nekk te moom mooy shahru ramadan al mubarak nga xam ne borom subhaanahu wa ta'ala dafa wax ne alladhi unzila fihi al qur'an muy weer bi nga xamante ne ci la wàccu al qur'an am ci maanaam ci la feeñe euh, muy weer boo xamante ne muy weer bu barkeel di weer bu màgg euh, ñu parce que ñu tàmbali woon ci suñu jotaay bi weesu ci euh, démb <coughs> li nga xamante ne moom moo aju ci tafsiru suratul ma'arij bu nekk saar boo xamante ne saar bu mag la euh, te ñu gisoon ni borom subhaanahu wa ta'ala daf ci feeñal euh, ñu ay wàll maanaam wàllu li nga xamante ne moom mooy sóobu ci yoonu yàlla borom subhaanahu wa waaye feeñal ci tamit ñi nga xamante ne nekkuñ ci yoon boobu te ñoom ñooy yéefir yi nga xamante ne amul benn anam boo xamante ne noonu lañ sooboo ci jëm ci yàlla borom bi subhaanahu ci ni nga xamante ne noonu la ko borom bi bëggee subhaanahu wa ta'ala te digale ko noonu te gërëm ko euh, loolu moom mooy seen xaal maanaam ñi nga xamante ne kon ñoom ñooy yéefir yi mu indi tamit seen xaal mu nekk kon benn xeetu dualité boo xamante ne daf doon am daa iman ci biir ñi nga xamante ne moom mooy li aju ci wàllu ni euh, ni saar bi di indee ni saar bi di doxale te comme ni ko niñ ko gise woon saar bi kon bi wane xeet yi nga xamante ne ñoom ñooy euh, maari ji mooy yoon yi maanam fi ngay jaar ba yegg ci yàlla booy yegg dem ci borom subhaanahu wa taala nan ngay def ngir sàkk koo jege ñu moom borom bi subhaanahu wa ak li nga xamante ne moom moo aju ci euh, euh, yi wër-wërloo ci loolu euh, moo xam ci dund gi nga xamante ne moom la nit ki di dund relation bi nga xamante ne moom lay am digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala waaye tam mu wax relation bi nga xamante ne moom la nit ki di am ak maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ko wër moom mooy ay moroom yi mbindeefam kon ci euh, saar bi buñ ko xoolee dinañu gis euh, xaal boobu noonu euh, li nga xamante ne moom mooy li saar boobu muy suratul maarij gisoon nañ ni ñeent fukki maanaam moom soixante-dixième aaya la maanaam ñu gisoon relation bi nga xamante ne moom la am ak li nga xam ne moom mooy borom subhaanahu wa ta'ala mbir yëpp ni mu koy amalee maanaam li mu wax kun maanaam ak relation boobu noonu ci ne lépp dañ ko war a delloo ci borom bi subhaanahu wa taala gisoon nañu tamit ne saar bi mi ngi am ñaar téeméeri aaya ma astaghfirullah maanaam ñeent fukki aaya ak ñeent moom mooy 44 euh, verset muy ñu gisoon tam relation bi mu amoon ak al ahad ak damun euh, loolu ci jotaay bi weesu ku ci delluwaat ci jeexital bi di nga ko ci gis Euh, am na luñ ci jotoon a leeral ci ay isharat maanaam yoo xamante ne borom subhaanahu wa taala def na ko ci saar bi bokk na ci li nga xamante ne tamit gisoon nañ ko mooy ne saar bi dafa am 217 mooy ñaar téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ci ay baat te loolu day junju li nga xamante ne moom mooy euh, baat loolu ci boppam li muy teg mooy sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nekk beneen ishaara buy wane ni mboolem li amee borom subhaanahu wa ci kalima kun la ko amale comme ni nga xam te iza arada shay'an innama yaqulu lahu kun fayakunu ak iza qada euh, amran fa innama yaqulu lahu kun fayakunu euh, suy dogal ndogal mbir moo xam te ne daf koo digle ba dogal ko ci maam ci am ci alamul amr daf naan ko kun nekkal mu nekk euh, ñu gis ne loolu kalimaat googu noonu secret kalimaat googu noonu borom subhanahu wa ta'ala daf koo def ci ki nga xam ne moom mooy réalité wu haqiqatu ki nga xam ne mooy sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn mënta sóobu ci yoonu yàlla borom bi subhaanahu wa ta'ala lu dul nga sóobu ci yoonu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax moom mooy rasulullah mooy ki yàlla yabal sallallahu alayhi wa sallam te loolu tamit day feeñ ci euh, saar bi euh, naka noonu ci saar bi ko jiitu loolu tam mu nekk beneen relation bu am ak saar bi ko jiitu muy suratul Haqqa foofu ndax suratul Haqqa borom subhaanahu wa taala wax na fa ne la qawlu rasulin karim wa ma huwa bi qawli sha'ir ma tu'minun wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun min rabbil alamin mu ne alquran bi du kaddu maanaam kaddu la goo xamante ne kaddu yeneen ku tedd la sallallahu alayhi wa sallam waaye du kaddu koo xamante ne ab waykat la ab poète la waaw ak a néew li nga xamante ne moom ngeen di gëm waaye du tamit kàddu gisaane kat koo xamante ne day gisaane di jabatu di xool déedéet ak a néew li nga xamante ne moom ngeen di fàttali ko ndax kon borom subhaanahu wa ta'aala ñu ne kon alquran lan la mu ne tanzilun min rabbil alamin ak wàcc la bu tukkee ci borom bi nga xamante ne moom mooy borom mindeef yi maanaam wàcc la boo xamante ne maanaam tanzil mooy wàcc gi nga mooy sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo tax mboolem xaqiqa yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci alquran dañuy indiquer dañuy junj ay réalité xaqiqa dëgg-dëgg kan moom mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci dëgg ndax moom ci jëmmi boppam moom mooy alquran maanaam mooy jikkoom mooy alquran comme ni soxna Aisha waxoon radiyallahu anha kaana xuluquhu alquran maanaam mooy moom euh, dëgg-dëgg ni mel maanaam mooy ne mooy mooy aspect Euh, mooy nature sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon kenn mënta sóobu ci yàlla lu dul nga jaar ci moom loolu moom moo tax sunnaam bi nga xamante ne moom la digle ne lii la ñuy def maanaam muy ay waxam ak ay jëfam ak ay doxalinam noonu la ñuy jaaree ngir mën a yegg ci borom subhaanahu wa taala maari ji xaqiqatan maanaam moom mii la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba sax am na ñoo xamante ne dañuy jege borom bi subhaanahu wa taala jeex ci jëmmi yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ba borom bi subhaanahu wa taala ne hum darajatun inda allah ñoom ci seen bopp ñoom ñooy daraja yi fa maanaam ñoom yamatul ci ne la hum darajatun ñoom ñeel na leen léegi ay mais ñoom ci seen bopp ñooy mujj nekk daraja lu tax parce que dañoo mujj jeex ci ki nga xamante ne moom ci boppam mooy darajaat yi te moom mooy maarij yi ñoom yi ñuy jaar ngir yegg ci yàlla borom bi subhaanahu kon kooku moom mooy sangi-sangi yi sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon te alquran moo tax alquran yëpp boo ko xoolee deful lu dul di di ak di leeral màggaayu ki nga xam te ne mooy yent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam moo xam nag da nga koy xam wala nga bañ ko xam mais <coughs> boroom subhaanahu wa taala dafay dafay nekk di wane màggaay yeneen bi sallallahu alayhi lu ne et que maanaam moom mooy axe central mooy point central lu boole mbir maanaam rawatina ku bëgg a yegg ci yàlla laabu daf moom mooy buntu yàlla bi nga xam ne ku jaarul ci moom doo dem ci yàlla sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, kon suratul ma'arij kon gis nañu euh, tamit euh, li nga xamante ne moom moo aju ci xaraf yi muy juróom-ñeent téeméer ak juróom fukk ak benn muy 951. yooyu yëpp di junj li nga xamante ne moom mooy beneen xaqiqa bu aju ci euh, maanaam ci réalité euh, saar bi waaye tam di réalité euh, sang bi sallallahu alayhi wa sallam muy ak zikr te alquran ci boppam moom la mooy zikr ak zikru mooy alquran te mooy al azim tamit te boo xoolee gis nga ayatul yi muy saar bi gën a màgg ci alquran noonu la ko jeexale waxu woon aliyul azim al azim boobu moom mooy moom mooy tamit 951 euh, euh, bi nga xamante ne moom moo léegi ci lañu war a ñëw yeggale ko ci euh, bu ñuy tàmbali saar bi ba nga xamante ne buñ ci duggee dinañ xam ne ah saar bii de moom moom lañ doon waxtaanee maanaam ci njàlbéen gi ci jotaay bu njëkk bi ak it lii bi ñu tàmbalee ci ñaareelu jotaay bi maanaam saar bii moom lañ doon waxtaane muy ne suratul Ma'ârij moom Makka la wàcce maanaam makki ya la loolu nag xaw na nekk maxallu ijmaa maanaam mooy xaw tuuti ñu ne mbooleem borom xam-xam yi dëppoo nañ ci waaye ak imam al-Hasan al-Basri rahimahullah radiya anhu moom dafa jàpp ne ba mu des aaya bi nga xamante ne mooy wax naa wa fii amwaalihim haqqun ma'luum euh, mooy bi muy melal jullit ñi ñu baax ñi mooy catégorie nit ñi nga xamante ne ñoom dara du leen yëngal ndax yàlla rek lañ fees dafa bokk ci ni nga xamante ne noonu la leen melale mooy dafa ne ñoom ci seen alal dañoo am àq boo xamante ne bu ñu xam la maanaam euh, loolu nag mooy xaqu ma'lumun lis-sa'il wal mahrum maanaam ngir laajte ak ki nga xamante ne euh, moom daf da dafa xañu ku xañ la waaye loolu dinañ leeral ñooñu ñan la incha allah taala buñ ci yegsee ñooñu mu ne aaya boobu moom wax dëgg yàlla moom ma dina la wàccee moom nag fi mu ko teg mooy dafa gis ne aaya boobu li tax mu ne Madina la wàcce mu ne ndax aaya boobu ndax Madina lañu farataalee azaka te aaya boobu bu ñu xoolee dëgg-dëgg ci wàllu azaka la yoon boobaa li nga xamante ne moom mooy tontu li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ngir leeral ne ah, déedéet saar bi lépp Makka la wàcce maanaam amul lu wàcce Madina mooy ne bu ñu xoolee ah, baat boobu aaya boobu muy wax mooy wa fii amwaalim haqqun ma'luum mooy ne ndax dafa gis ne alal dafa am àq bu ci nekk te àq boobu nga xamante ne nit ki faw mu génne ko mu nekk farata ci moom fokk rek azaka lay doon bu boobaa tontu bi mooy déedéet comme julli laataa ñuy farataal julli yenent bi sallallahu alayhi wasallam ak julli bi daan nañ julli euh, waaye bii nga xamante ne ci la alquran wàcc maanaam ci la laylatul isra am ba ñu farataal julli julli googu nga xam ne moom lañ julli mu nekk loo xam ne dafa mujj a war maanaam muy juróomi julli yooyu bokkul ak julli yi nga xamante ne moom lañ daan def ndax yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci njaalbeenu l'islam ci njaalbeenu révélation bi alquran bee wàcc rek borom subhaanahu wa bu ñu xoolee ci saare saar bi yi jëkk wàcc nee na ko ci yaa ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila maanaam kon doon na ko jàngal doon na ko wax ne ko maanaam yow mi nga xam ne yaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam yow mi nga xam ne yow da ngaa ràngoo euh, jikko yu baax yi ak melo yu yëkkatiku yi melo yu rafet yi sallallahu alayhi yow mi ko sàngoo al muzammil yow mi sàngoo loolu um qumil layla jugal guddi gi illaa qalila lu dul lu néew aw euh, wa ba ba ba wax ja jeex ala kulli maanaam nga xamante ne ci wàllu euh, julli moom mooy li nga xamante ne moom la ko wax euh, kon bu ñu xoolee sa loolu ne kon julli amoon na naka noonu ah àq boo xamante ne dañ koy génnee ci alal amoon na waaye anam gii nga xamante ne moom lañ ko farataalee Madina muy ñu xam na léegi azaka kat léegi euh, bu ñu xoolee léegi bés ni ki tey nii lay demee lii la ñuy génne azaka kii la ñuy jox azaka ñii ñoo ci yelloo loolu dëgg la Madina la wàcce waaye amoon na yeneen ak yoo xamante ne comme masalan nit koo xamante ne dafa nekk ci jafe-jafe ak xat-xat maanaam nga yor loo ko mën a jox te du la wàññi lu bari maanaam te mu nekk loo xamante ne yow da war a dimbali maana kooku dimbali ko day ràññeeku rawatina bu fekkente ne ci jege ñaale yi la bo maanaam doo bàyyi masalan sa doom sa mbokk ainsi de suite mu nekk ci yenn jafe-jafe yi nga xam ko ba pare nga bàyyi noonu te fekk yow yor nga loolu tamit maanaam ay àq la yoo xamante ne yu nekk ci alal la yu ñu xam kon du rek ne euh, farata gi nga xamante ne moom mooy farata yi euh, alal maanaam alal gi nga xamante ne maanaam moom mooy azaka loolu rek moom mooy ci alal déedéet. waaye alal dana am yeneeni euh, euh, farata yoo xamante ne daf ci aju euh, ci kaw loolu kon dañuy daal di mën a nangu itam ne li nga xamante ne moom mooy aaya boobu dafa daal di wàcc beneen bi ci ci mën màkk la wàcce beneen biir tamit bi nga xamante ne mën na tax ñu mën a gën a mën a gëm te dëggal ne aaya boobu màkk la wàcce mooy dafa ñëw ci benn siyaq maanaam mooy dafa ñëw ci benn Euh, ay aaya yoo xamante ne ñoom la ñu ñoom la ñu tegandoo ñoom ñëpp bi mu naan innal insaana xuliqa halu'a ba fi muy waxee euh, loolu aaya boobu ba ci wax euh, ulaa'ika fi jannaati mukramuuna maanaam yooyu yëpp ci benn mbir la ñuy wax te day waxandoo ci benn mbir kon dañ xam ne aaya yooyu ñoo wàcce doo maadaama ne sax na ne yeneen aaya yi màkk la wàcce kon day daal di sax ne aaya boobu nekk ci seen biir tamit kon màkk la wàcce léegi nag foofu dañuy tënk masala boo xamante ne jotoon nañ ko leeral bi ñuy def tafsiru suuratul Faatiha euh, su ma juumul sax dellu si waat ak nañ ci euh, bi ñuy euh, def tafsiru tafsiru suuratul Falaq ak suuratul Naas ala kulli xaalan leeraloon nañ ko ci Fathul Mannaan muy téere sëriñ Abu Madiana Shuaybu Thiaw bu téere bu am solo boobu hafizahullahu taala li nga xamante ne am na ci koor yi weesu buñ ko euh, firi woon euh, mu nekk euh, téere boo xamante ne daf ko way maanaam xasida la maanaam la ko def forme xasida boo xamante ne ci ulumul Qur'an ko def Fathul Mannan ci fi ulumul ci xam-xam yi wër-wërloo ci alquran la ko def ñu firi woon ko loolu leeraloon nañ ci lan moom mooy saar boo xamante ne dañ naan saar bi Makka la wàcce wala saar bi Madina la wàcce li nga xamante ne moom lañ ci mën a wax ngir tënk mooy buñ nee saar bi Makka la wàcce ak saar bi Madina la wàcce borom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, dañoo wuute ci la lañ ci am na ñoo xamante ne dañoo jàpp ne li muy tekki mooy buñ nee saar bii de Makka la wàcce li muy tekki moom mooy saar bi euh, maanaam réellement Makka dëkk bi ñu naan Makka foofu la wàcce te que saar biñu naan Madina la wàcce maanaam dëkk ñu naan Madina maanaam foofu la euh, foofu la wàcce Euh, am ñu euh, jàpp ne maanaam buñ naan saar bi Makka la wàcce maanaam <coughs> maanaam ñu njëkk ñi ñoom dañoo jàpp hatta bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam demee Makka maam demee Madina mooy bi mu gàddaayee ginnaaw fukki at ak ju ñett ci bi alquran tàmbalee wàcc fukki at ak ñett yu njëkk yi Makka la nekkoon léegi bu fa jugee ba mu fa jugee jugee Makka dem Madinatu Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam waaye ci diggante bi dellu siwaat na ci Makka maanaam eh, fatxu Makka am na fi maanaam umra umra umratul qada am na fi fatxu Makka am na fi naka noonu xajjatu wadaa am na fi yëpp yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa dellu si na fi biir Makka eh, bu fekkente ne dafa am ab aaya alquran wala ab saar boo xam te ne dafa wàcc ci jamono di wajax nga xam ne ci la dellu siwaat ñoom bu boobaa dañ naan saar bi Makka la wàcc maanaam loolu mooy Euh, mooy seen njariñal wax ñoom maanaam ñoom wax jooju seen njariñal wax loolu la euh, ñooñu am na tamit ñeneen ñoo xamante ne dañ ne déedéet buñ nee saar bi màkk la wàcce euh, li muy tekki moom mooy place bi la wàcce maanaam place bi mu wàcce mooy màkk maanaam période bi plutôt maanaam jamono bi mooy fukki at ak ñett yu njëkk yi <coughs> bépp saar bu ci wàcc ak fu mu mën a fekk yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dañ naan saar boobu wala aaya boobu kat Makka la wàcce fukki at benn yu mujj yi mooy période bi nga xamante ne ci la yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam demul Madinatu Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam suñu ko xoolee période boobu mboolem aaya bu fa wàcce wala mboolem saar bu fa wàccee rek dañ naan Madina la wàcce doot maanaam bu wàcc ci période boobu kon ñoom bu boobaa buñ naan Makka la wàcce makkiyatu saar bi kat makkiya comme buñ ne suratul Ma'arij ñu ne makkiya ni suratul Baqara masalan ne madaniya maanaam mooy saar yi nga xamante ne dañoo wàcc euh, Makka maanaam dañoo wàcc buñ ne makkiya mooy période bi nga xam ne la yentim saa sam nekkoon Makka lay tekki bu dee madaniya mooy période bi nga xamante ne euh, ci la euh, jamono yi ci la madina la euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkoon muy fukki at ak benn yu mujj yi donte wàccul ci biir dëkk bi ñuy tuddee madinatul munawwara maanaam ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam loolu moom mooy kon ñaareelu gis-gis bi mu am ñetteelu gis-gis moom mooy buñ ne saar bii de Makka la wàcce mooy dañu xool wala ñu ne Madina la wàcce mooy dañuy xool yan sujet lay traité maanaam lan lay waxtaane bépp saar boo xamante ne dañuy seetlu ne day faral di waxtaane yow ma teewate ak safara maanaam di xuppaate di waaraate di nettali histoire ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu njëkk maanaam mooy yenent yi alayhim salaatu wassalaam di nettali seen ay histoire maanaam yent yàlla Nuux alayhi salaam yent yàlla euh, euh, Luut yent yàlla Huud yent yàlla Saalih ah, ak ñeneen maanaam di tegale noonu di nettal histoire yeneen yi alayhi salaatu wassalaam dañ naan maanaam ak yent yàlla Musa ak Firawna ah yent yàlla Musa alayhi salaatu wassalaam kon ak Firawna ak yeneen saar yi nga xam ne ñoom ñoo mel noonu yëpp bu boobaa dañ naan saar bii kat mi ngi wàcce Makka maanaam kon saar boo xamante ne noonu la mel maanaam yooyu mooy thème bi mooy ay xuppaate la yawmal qiyaamati àjjana ak safara di wax ci histoire ñu njëkk ak di waaraate di xëcc nit ñi ci tawhid wéetal yàlla lépp loo xam ne dafa aju maanaam seede ci seen xol boog wéetal yàlla loolu mooy tawhid mooy seede gi nit ki di seede ci xolam wéetaayu borom subhaanahu wa maanaam ak yooyu noonu nga xamante ne di wax di tëkku yéeféer yi <coughs> di dig jullit ñi àjjana maanaam bépp saar boo xam ne noonu la mel dañ naan saar bii kat Makka la wàcce bépp saar nag boo xamante ne dañ naan dañ koy xool te bu ñu ko limitoo ñu gis fa ay digle ak ay tere maanaam mu am ay loi ñu naan lii baax na dee leen def lii euh, lii de dañ leen koo tere dafa xaraam ci ak yu noonu saar boo xamante ne day woo ñi euh, du wax ñaare du du jëfandikoo baatu yaa ayyuhan naas waaye yaa ayyuhal ladina amanu lay wax eh, maanaam saar yi nga xam ne dañoo am yaa ayyuhal ladina amanu ak yu noonu bon ay exception am na ci mais bëriwul euh, euh, yooyu euh, comme sourate am na yaa ayyuhan nas ci njàlbéen bi te pourtant Madina la Madina maanaam saaru Madina la voilà ak sourate Hujurat te pourtant saaru Madina la mais à part exception yooyu noonu yi nga xam ne dañoo am yaa ayyuhan nas yooyu Makka lañu wàcce te pourtant ak tamit am sourate Baqara am na yaa ayyuhan nas ci njàlbéen bi maanaam bu ñu ne yaa ayyuhal na amanu saar yi ko am mooy comme day digle am na 88 yaa ayyuhal lazina amanu ci alquran saar yi mu nekk yooyu ñoom fan fan lañ nekk fan lañ wàccee ci wax jooju mooy Madina kon bépp saar dañuy xool sujet bi suñ gisee ni sujet bi ay waaraate la ay xuppaate ay di xiirtal nit ñi ci ñu ñëw ci l'islam ñu jaamu yàlla te gëm ko moom kese wéetal ko bañ koo bokkaaleeg dara bu fekkente ne li ci nekk mooy histoire yeneen yu njëkk yi la alayhi salaatu wasalaam dañ naan saar bi moom Makka la wàcce bu dee saar bi nga xamante ne nag ci sujet bi moom mooy day digle di tere di indi ay loi di woo jullit ñi di interpeller jullit ñi di wax seen melo yi ñu war a mel maanaam yooyu noonu loolu moom mooy saar boobu Madina la wàcce xaqiqatan euh, insha allah di gën a wér ci masala boobu mooy ne saar bi ñuy wax ne Makka la wàcce mooy saar bi nga xamante ne Euh, période Makka la wàcc mooy bi ci digg bi wax bi ci digg bi wax bi ci digg bi nag dafa lëkkaloo dafa dëppoo ak wax bi mujj parce que lu tax parce que wax ju njëkk ji wax bu bu bu njëkk bi moo wax ju mujj ji li tax moom mooy saa yu wàccee Makka ci période Makka seen caractéristique rek lu définir ko de maanaam ñu mujj ji dañoo définir rek tey boo xoolee saar bi bu baax da gis ne da nga leen koy visualiser noonu te am na beneen mandarga bu ci yokku mooy saaru Makka yi. seen aaya yi dañuy gàtt saaru Madina yi ay aaya yu gudd la ñuy yor ñaare voilà loolu maanaam buñ ko comparer ak saaru Makka bu bu mu xaw a jege wantoon wala saaru Makka yi ñaare ay saaru maanaam moo tax nga gis am ma ba suuf daal as maanaam li ci ëpp fuuf la wàcce maanaam am ma ba suuf voilà euh, léegi kon bu ñu xoolee. Euh, globalement maanaam mbir moomu noonu ñu ne sóortu Maarij kon moom Makka la wàcce maanaam li muy traité ci ay sujet buñ ko xoolee kon dañuy gis ne dafa dëppoo saaru Makka yi mooy la mooy day firtal nit ñi di euh, wax yéefir yi maanaam di leen xupp di leen wax ne leen boo leen deful ndànk mbugal mi dina ñëw ci yéen ñaareel bi ci des moom mooy ci jeexital bi mi ngi wax naan yéefir yi ñoom de façon maanaam bi caractéristique u yéefir bi muy junj fii mooy ñi nga xamante ne moom mooy ñi mu doon wax ci njàlbeenu sóoratu baqara naan innal lazina kafaru sawaa'un alayhim a anzartuhum am lam tunzirhum laa yu'minuun xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absaarihim ghishaawa wa lahum azaabun aziim aaya yooyu xaqiqatan sax ñoom ñooy balluwaayu saar bii di sóoratu Maarij moo tax bépp maanaa maanaam maanaa boo fekk ci sóoratu Maarij rek mën nga ko delloowaat ci maanaay saar euh, aaya boobu nekk sóoratu Baqara ndax xam ngeen ni euh, wax nañ ko yaakaar na lu dul benn du ñaar ci suñuy jotaay yi ne suratul baqara suratul euh, fatiha moom mu ëmb alquran yëpp comme ni ko borom xam-xam yi waxe di waxe euh, suratul baqara tamit maanaam moom ñaar moom mooy ñaareelu fatiha maanaam suratul fatiha maanaam suratul baqara développement wu fatiha la xaqiqatan partie bu njëkk bi tamit partie moo xool moo tax wàll boo gis ci sóoratul baqara di nga ko mën di delloo ci yeneen saar yi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw rawatina ne sabu tiwaal d'abord ñoo ko njëkk firi mooy saar yi ñëw ba jeexal sóoratu tawba yooyu noonu ñoo njëkk a firi li nga xamante ne ñoom ñooy euh, aaya yi njëkk maanaam aaya yi nekk sóoratul baqara dama manière globale après à chaque fois day revenir ak sóoratul baqara day revenir ak ay maanaa yu ci ciy teqantal yu ciy gën di leeral yoo xam te ne dañuy ñëwaat daal mën ci saar bu nekk ci saaru alquran yi euh, loolu jotoon nañ ci wax tuuti euh, am benn xeetu développement buñ ko ci def ci koor gi weesu bi ñuy firi xasida bi nga xamante ne dañ ko bindoon ci euh, yeneen bi sallallahu alayhi maanaam lu fait que moom ci boppam mu nekk nga xam ne moo incarné juróom-ñaari wàll alquran yi juróom-ñaari facette alquran yi mooy sabaatu ahruful quran sallallahu alayhi wasallam biñu tuddee ruuxul maani wal bayaan fi sab'ati ahrufil quran sallallahu alayhi wa sallam moo tax euh, ku delluwaat ci waxtaan yooyu euh, rawatina waxtaan bu mujj bi mooy jotaay bu mu bi dina ci dégg loo xamante ne amaan na dina ko gën a mën a leeralal ci yi nga xamante ne moom lañ nekk di junju nii ne suratul fatiha maanaam dafa nekk li nga xamante ne moom maanaam mooy alquranul azim alquran bu mag bi mais tam mooy as-sab'ul mathani juróom-ñaari wàll yi nga xamante ne ñooy juróom-ñaari Euh, wàlli alquran yi euh, facette yi di alfurqaan yi nga xamante ne ñoom ñoo leeral yeneen mboolem yeneen saari alquran yi ñu ngi ci biir sourate Fatiha naka noonu suratul baqara maanaam moom moo moom moom moom beneen côté la ci maanaam mën nañ ñi euh, Fatiha mooy benn wàll gi baqara wàll gi nga xamante ne moom moo leeral wàll gi nga xamante ne moom mooy bi gën a tënku te moom mooy baqara moom moom mooy Fatiha maanaam kon suratul baqara mooy beneen wàll bi Euh, euh, kon loolu moom mooy euh, mbir la boo xam te ne lu mat a leeral la ci saar bi muy kon saar bi Makka la wàccee beneen mbir bi nga xamante ne moom moo mat a leeral itam ci saar bi balaa ñuy tàmbali basmala bi mooy ne saar bi muy sóortul Maarij maanaam mëneef na koo xaajee maanaam maanaam dafa am ay tur dafa am ay tur yu bokkut ak baatu almaari maanaam am na yeneen ñaari tur yu mu siiwee euh, comme ni imam al-Alusi wax ci Ruuhul Maani euh, boobu tamit maanaam Ruuhul Maani la tudd euh, ci maanaam tafsiru Ruuhul Maani moom imam al-Alusi rahimahullah wa radiya anhu dafa ne saar bii di tudd na tamit sóoratul Mawaaqi'a mooy saaru wàcc bërëb yi maanaam mbir yi ni muy wàccee maanaam yi nga xam ne dañuy wàcc ay xew-xew yoo xamante ne faw ay événement la yoo xam ne day dal yéefir yi comme ni nga xam ne noonu la waxee bi azabil waaqia moo sax mu am ñoon ñu koy tuddee suuratul waaqia maanaam saar bi nga xamante ne moom mooy li nga xamante ne faw day rot day dal ci kaw maanaam mooy lan mooy euh, mooy euh, mbugal mi nga xamante ne moom day wàcc ci yéefir yi te loolu mënta ñàkk te loolu day dëgëral tamit lu fekk que mu nekkee balluwaayam nekk saar aaya bala ci sóoratul ci ci ci njaalbeenu Faatiha ci njaalbeenu sóoratul Baqara bi mu naan innal lazina kafaru naka ñi nga xam ne dañoo weddi parce que yéefir yi dafa am ay façon dafa am yéefir yi nga xamante ne ñoom ñaari type lañ globalement maanaam am na yeneen xeet yu beneen xeetu classification bu ñu mënoon def maanaam lu ñu leen mën a tàqalee mais bii façon tàqale moo tax ñuy wax maanaam ñaari xaaj lañ dafa am yéefir yi nga xamante ne ñoom ak lu mënti xew maanaam ñoom jamais ñu tuub tuub dugg ci lislaam maanaam ñoom borom bi subhaanahu wa ta'aala leen bindee ci cosaan ba bi ñuy génn àdduna maanaam ni ñuy amee ju juddu ba ni ñuy génnee àdduna ñoom duñu dugg ci lislaam te yàlla xam na ko ci ñoom maanaam ba nga xamante ne ak lu mënti xew ñoom jamais ñu dugg ci lislaam jamais ñu nangoo nekk ay jullit ak lu mënti xew dañuy opposé wu ak lu mënti xew dañuy dañuy weddi yàlla ak lu mën ci xew duñu nangoo gëm yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam loolu benn xeetu yéefér la mu am yéefér yoo xamante ne ñoom modélable la maanaam mooy am na possibilité ci ñoom euh, am lu leen touché bu ñu tuub dugg ci l'islam loolu am na possibilité boobu am na maanaam bu possibilité bu zéro bu nul boobu façon yéefér tamit dafa am maanaam ñaari classification yooyu la mais alquran fii ñi muy wax te naafeq yi tamit ñaari façon yooyu lañ moo tax ngay gis euh, ci biir naafeq yi borom subhaanahu wa ta'aala daa iman su leen dee wax maanaam di leeral seen ay mbir da gis ne dafa am ñoo xamante ne day day gis ne day wax ne fa innahum rijsun ñoom ay sobe neen lañ ala kulli haal ñoom munuñoo maanaam munuñoo changer ñoom noonu lañ mel xamante ne ñoom fii qulubihim maradun seen xol dafa am feebar dafa am feebar. ñooñu mën nañ soppeeku parce que feebar la mën na wér voilà am ñoo xamante ne nag ci biir yéeféer yi ak naafeq yi ñoom dañoo silmaxa maanaam seen xol dafa silmaxa voilà ñooñu moom ala kulli xaale dañuy silmaxa seen xol du mën a gis yàlla mukk jamais ñu nanguwul yàlla jamais ñu gëm yàlla jamais ñu dugg ci l'islam am nag ñoo xamante ne yàlla daf leen a tëj maanaam kiifir gi li tax ñu ñu mu dal leen Euh, ba pare borom subhaanahu wa ta'aala euh, tëj ko moom mooy euh, ñoom ba ñu gisee dëgg départ bi xam ne nañ ko waaye dañoo bañ maanaam ñu ñu tàmm def loolu borom subhaanahu wa ta'aala ne kon dafa tëj seen xol kamaa lam yu'minu bihi awwala marra wa nazaruhum fi tughyaanihim ya'mahuun képp ni nga xamante ne noonu la ñu weddee waxu yàlla ci njàlbeenu yoon ba maanaam buñ ko njëkkee dégg xam nañ ñu lii dëgg la mais ñu bañ. yàlla nag tëj seen xol am na tamit ñoo xamante ne looloo tax ñu tëj seen xol maanaam bu ci njàlbeen gi mais noonu moo tax ñu tëj seen xol mooy ne te loolu tamit day dal képp koo xamante ne euh, day gis dëgg ba pare di ko renier di ko bañ maanaam yàgg bañ dëgg loolu mën nay jur ci mu jekki-jekki maanaam yàgg bañ dëgg maanaam ngir ay considération bu mën doon loolu mën na jur ci nit euh, mu dem ba dootu ko mën a xàmmee parce que yàlla tëj na xol bi léegi yàlla nañ yàlla sàmm Euh, yéefir yi dafa am kon cib yooyu noonu mais fii yéefir bi muy wax te da gis ne moom lay wax ci sóoratul yi te dinañ ko gis incha allah mooy yéefir bi nga xamante ne moom jamais xol bi ubbeeku te ñooñu mooy ñu ngi doon wax sóoratul Baqara ne ñoom sawaa'un yem moo yem képp ci ñoom a anzartahum moo xam xupp nga leen mooy waar nga leen am lam tunzirhum wala xuppoo leen laa yu'minuuna duñ gëm ñooñu ndax lan xatamallahu ala qulubihim yàlla dafa tëj seen xol ko clôturer sene gis nga trésor yi ni ñu leen di def jekki-jekki sele leen tëj leen maanaam ci anam goo xam ne mënoo ko daj bi ba mu des ku spécial spécial la koy daj bi ku fekkee néew yi fii niñ ñu leen di def dina ko xam maanaam day am dañuy tëj affaire bi néew yi maanaam cercueil bi muy ne mais bu ñu ko tëjee ba pare loolu moom mooy ak tabax mooy tëj nañ ko mooy tëju na ah mbir maa ngi ni comme noonu la seen xol di mel tabax mooy lii nekk tegu na ci seen kaw tëju na mais xatmu gi xatmu gi mooy lan mooy buñ ci dóoree am na benn euh, euh, mbir bu ñu jël dóor ko ci xeetu tampon lay doon bu ñuy bu ñuy tàngal boobu ko ci dóoree day sell lépp day tëj lépp carrément. maanaam dootu ko mën a ubbeeti borom bi nee na yéeféer noonu laa def seen xol mooy ne xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ak seen dégg-dégg yi man noonu laa ko def wa ala basarihim ghishawa ci seen gis-gis gi tamit dama cee def ak maanaam ak mbàjj bu diis a diis ba tax duñ gis walahum azabun azim te ñooñu dañu am mbugal bu rëy euh, taxaw foofu parce que benn taxuñoo jóg ñaareel bi moom mooy leeraloon nañ ko bi ñuy tàmbali def tafsir suratul baqara euh, leeraloon nañu loolu walillahi alhamdu wal minna maanaam aaya yooyu ak yi ci tegu maanaam ak euh, naafeq yi ak seeni mbir <coughs> ak way gëm yi ak seeni xaal euh, ni ko borom subhanahu wa ta'ala leeralee tàqale adduna bi ci xeet yooyu loolu leeraloon nañ ko yéefir kon yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci soo euh, yii ñuy wax ci sootul Ma'ârij maanaam xeetu yéefir yooyu mooy ñi nga xamante ne nga waar leen ak nga bañ leen waar ñoo yem ci ñoom alquran daf ni alayhim sawaa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum laa yu'minuun maanaam ñoo ye mooy yem képp ci ñoom moo xam waar nga leen wala waaroo leen ñoom duñ gëm euh, mais foofu mu am benn point boo ma ta bàyyi tam moo yem ci ñoom la wax waaye waxul ne moo yam ci yow parce que yow nga fekk nit ñi nekk ci lu dul noonu te nga xam ko xam bu wér te mu leer nga jël leen nga war leen a tegtal yoon bi gindi leen xamal leen ne ci liñ nekk du noonu loolu moom yamul ci yow nga def ko ak nga ñàkk ko def loolu moom du yam voilà loolu tamit lu mat a bàyyi xel la maanaam. Eh, yenente bi sallallahu alayhi wa al alquran daf ni ko sawaa'un alayhim waxul sawaa'un alayka maanaam moo yem ci yow déedéet ci ñoom la yem waaye ci yow moom yemul kon loolu eh, beneen point la boo xam ne bu ma bàyyi xel la moo tax alquran boo xoolee sóotu Maarij maanaam da gis ne partie boobu lay maanaam maanaam eh, ci partie boobu ci sóotu Baqara ci sóotu Maarij maanaam ci la ballee te subhaanallah ànd ak ne ci partie boobu la ballee waaye nga gis ni muy wanee yoon yi nga xamante ne moom la nit ki di jaar di dem ci yàlla mu mel ne am na benn ishaara bu mu lay junj foofu moom mooy euh, lii suufi yi di wax naan euh, ak taxalli qabla taxalli maanaam mooy euh, dañuy def ak taxalli maanaam mooy deñ ci yu ñaaw yi ba noppi doogay doog ràngoo jikko yu rafet yi te boo xoolee saar bi noonu lay noonu lay def te noonu lay leera la ànd ak ne mu lay wan mbir mi daraja far daraja maanaam daraja bu nekk mu wan la ay étape yoo xamante ne fii yu bon ñoo fi nekk maanaam nga war leen moytandiku sori leen waaye fii yu baax la et inverse lu bon mooy lu baax maanaam mooy contraire bi voilà <coughs> euh, dinañu gën a gis Euh, détails yooyu ci biir incha allah mais saar bi kon mënef na koo xaajale euh, buñ ko xoolee euh, mënef na koo def ay xaaj xaaj bu njëkk bi mooy fi mu naan maanaam mooy aaya bu njëkk bi aaya bu njëkk bi ba ñeenteelu aaya bi loolu ab xaaj la boo xamante ne mënef na koo tuddee ne mbëmbëstal la Euh, wala boog balaa ñoo dugg ci loolu ci tur yi ba tey dañ koy wax sóoratu sa ala sa yi maanaam comme ni ñu waxee sóoratu Ixlaas ni ñu koy tuddee sóoratu qul huwallahu ahad ni nga xamante ne noonu la ñuy waxee sóoratul kawsara ñu ñu koy wax sóoratu inna ataynaakal kawsar sóoratul fiil ñu naan sóoratu alam maanaam noonu la ñu mën a waxee tamit saar bi sóoratu sa ala saa kon ñu ñëwaat ci xaaj yi mi nga xam ne noonu la ñu mën a xaajalee saar bi. Euh, dafa am xaaj bu mag maanaam ñaari xaaj yu mag yoo xamante ne euh, benn xaaj bi maanaam ci biir dafa am euh, maanaam moom tamit dañ koo xaaj ay xaaj mu am tamit li nga xam ne moom lañ mën a tuddee mbëstël bi xaaj bu njëkk bi nga xam ne moom lañ tuddee mbëstël bi kon mi ngi tàmbalee ci aaya bu njëkk bi jeexee ci ñeenteelu aaya bi xaaj bu mag bi nag mu ngi tàmbalee maanaam maanaam xaaj bu mag bi partie yom bu njëkk bi mi ngi tàmbalee ci juróomeelu aaya bi mu naan ko fas bir sabran jamilan ba ci wa jamaa fa awaa muy fukkeelu aaya ak juróom-ñett euh, partie boobu tamit beneen xaaj la euh, partie bu njëkk bi kon da ngay gis mooy introduction bi day wax ñi nga xamante ne ñooy yéeféer yi ne mbugal bii dina leen dal te dina leen dal ci bis bii wala boog ci anam bii te day nekk mbugal moo xamante ne maanaam du loo xamante ne lu ñu mën a jañ la kon jarul ñuy jéema a kokkali ak di jéem a yàkkamti faaw dana ñëw loolu mooy bu njëkk bi maanaam loolu la introduire ñaareel bi mu ngi tàmbali yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di ko wax na ko ne mais nag maanaam mu résister quand même contre yéefir yooyu ba pare di ko jox ay orientation ci di ko xamal ne yowmal xiyaamati dana ñëw te yowmal xiyaamati dafa am ay mandat te màndarga yooyu nekk ci mandarga yi yowmal xiyaamati mu koy leeral mu am ci ay mbir yu ama am solo ci yowmal xiyaamati ni muy demee ba tax ne nit ki war na fexe ba wara a sóobu digganteem ak boroom subhaanahu wa te warul def kenn ci digganteem ak yàlla war amul lu ko war a jaral warul ku ko war a jaral digganteem ak yàlla loolu mu leeral ko <coughs> ci euh, ñaar ci xaaj bu njëkk bi maanaam bële bu dee. introduction bi dañ ko tuddee xaaj bu njëkk bi kon bii mooy ñaareelu xaaj bi ñu nañ nañ ko waxee noonu kon boobu mi ngi jeexee ci fukkeelu aaya bi ak juróom-ñett mu am euh, beneen xaaj bi nga xamante ne mi ngi tàmbalee ci innal insana xuliqa halu'a mu jeexale ko ulaa'ika fi jannatin mukramun muy kon euh, fukkeelu aaya ak juróom-ñeent muy dix-neuvième bi mu ngi jeexee trente-cinquième verset bi maanaam foofu borom subhaanahu wa daf ko xaaj ñaari xaaj foofu tamit xaaj bu njëkk bi ci maanaam ci biir xaaj boobu mi ngi tàmbalee si innal insana xuliqa halua ci euh, wa idha massahu alxayru manua maanaam boobu moom euh, ñetti aaya rek la innal insana xuliqa halua idha massahu sharru jazua wa massahu alxayru manua maanaam kon loolu moom mooy xaaj booba nga xam ne ci biir ci biir euh, ñetteelu xaaj bi la ne maanaam kon moom mooy bu ne foofu ñaari xaaj yu ndaw la mooy dafa euh, teg ne nit par nature dafa am lu muy mel mooy day mel comme maanaam day nekk koo xamante ne day dafay saalit su amee lu baax euh, daal yi maanaam su ko lu bon dalee mu nekk koo xamante ne Eh, day day day day day saalit carrément maanaam ànd ak ak yokkat waaye su fekkente ne maanaam mel ni maanaam vraiment day damm njattu nekk koo xamante ne moralam yëpp day yàqu waaye su ko lu baax dalee nag di gis muy commencé xañe di commencé eh, xañ ñëpp di voilà maanaam saalit tamit bu gisee lu baax rek day day day saalit tamit maanaam su gisee lu baax day saalit su gisee lu bon day saalit moom noonu la mel maanaam nit daal daa gaaw a saalit ci kaw maanaam lu ko arrivé rek nga gis caalit gi feeñ waaye nag ci li ko dalee ci euh, fukkeelu maam ñaar fukkeelu aaya bi ak ñaar muy vingt deuxième sourate vingt deuxième verset bi te loolu tamit maanaam bu yéeme la ndax xam ngeen ni vingt deux mooy mooy xabib mooy soppe bi te yenente bi sallallahu alayhi mooy soppe yàlla sallallahu alayhi wasallam te loolu mooy ma maqaamam mooy xabibullah sallallahu alayhi wasallam maanaam kon vingt deuxième verset bi ba ci trente cinquième verset bi yëpp day wax lan maanaam xaalut ñi nga xamante ne ñoom ci biir nit ñi ñoo ñooy exceptionnel maanaam nit nii lay mel waaye ci biir nit ñi am na ñoo xam ne ñoom ay exception lañ ci wàllu boobu maanaam ñoom dañoo am ay melo yoo xamante ne dañ koo melowoo ba tax ñoom problème bu leen dalee du leen soppi bu bu ñu amee lu lu baax du leen soppi maanaam muñ gam ko doon digal ci ñaareelu xaaj bi ci njëgeel njëg ñaareelu xaaj bi ñoom dañ koo incarné ci anam ci mu gën a mate soobu nag seen diggante ak seen borom subhanahu wa ta'ala jokkaloo ak yàlla muy mu musallin ba mu des ñi nga xamante ne dañoo connecté wu ak yàlla mooy mu musallin maanaam dañuy julli la ñuy wax ndax as-salaat cosaan bi loolu la maanaam mooy connexion bi nga xamante ne moom la nit ki di am diggante ak boroomam subhaanahu wa taala ñooñu nag dafa ay nu ñu meloo <coughs> loolu moom lay leeral ci aaya yooyu nga gis ne partie boobu mooy partie bi gën a rëy ci saar bi mu ciy leeral nan la nit ki di sooboo ba mel nii ba nga xam te ne day yegg ci borom bi subhaanahu wa taala mu jeexalee ko ci ne ulaa'ika fi jannaati mukramun ñooñu day ñi ngi ci ay xéewal ci ay tool yoo xamante ne maanaam ñu ñuy teral lañ foofa mu am euh, beneen xaaj maanaam bi mu jeexalee foofu euh, mu daal di ci euh, beneen xaaj boo xamante ne mi ngi tàmbalee ci fanweereelu aaya bi ak juróom-benn muy trente aaya bi ba quarante et unième aaya bi maanaam ba ñeent fukkeelu aaya bi Euh, ak benn foofu nag euh, day wax ñi nga xamante ne ñoom ñooy yéefir yi maanaam nan lañu ñu mel maanaam et nii ñu mel nii de toute façon yow toppatool même bu fekkente ne dinga nga muñ ci seen kanam adduna bi ni muy doxe yow di nga xam ne ñii ay yéeféer lañ ñun ay jullit lañ am na nu ñu war a doxalee ñun en tant que jullit am na nu ñu war a mel borom subhaanahu wa ta'ala xéewal nañu ba ñu am connexion suñu diggante ak moom borom subhaanahu wa ta'ala mais loolu mayu ko yéefari ci kaw loolu ñoom dañuy am ay jikko yu ñaaw yoo xamante ne ñun amuñu ñoom dañuy am jikko yu ñaaw yoo xam ne ñun en tant que jullit duñ ko am mais lii nag moom mooy li normal laa wax wute nag jullitu tey de jullitu tey moom léeg-léeg dañuy gis ci seeni doxalin seeni waxin seeni jëfin ci anam goo xamante ne doo leen mën a teqale gi yi léeg-léeg mais léeg-léeg sax day gën a garaaw mooy da ngay demandé wu kan mooy jullit ak kan mooy yéefér bi maanaam loolu dinañ ko gis incha allah ci partie boobu ba ñu gis ne dëgg-dëgg borom subhaanahu wa taala non seulement jullit ñi dafa am lu mu leen mel loo waaye tamit jullit bu amee nu mu mel dafa am loo xamante ne daf ko war a jomb dafa am noo xam ne waru ko mel te yéefér yi ñoom noonu ñu mel mooy seen jikko yu ñaaw yooyu Euh, yéeféer yi nga xam ne moom moo tax mu wax fii mooy ñooñu duñ soppeeku ñooñu ak lu mënti xew moom seen xaal du soppeeku mukk euh, léegi nag euh, comme que seen xaal du soppeeku mu mu daal di conclure daal ni kon nag fazarhum yaxuudu wa yal'abu hatta yulaaqu yawmahum alladhi yu'adun kon nag mbir mi noonu la dem kon nag bàyyi leen ñu nekk ci mboosuur xew-xew yu bari lu am ñu bokk ci lu am ñu dugg ci bokk ci mboosuur mooy ñi doon wax wa xut naam alpharisé mooy dañuy sóob dugg ci biir <coughs> dina ñëw ci yaatal ko insha allah nga xamante ne événement ci kaw événement xew-xew ci kaw xew-xew lu nekk lu ñëw distraire leen waaye wa yàlla abu ñuy fo di organiser xeetu po mu ne ñu nekk ca yow jullit bi moomoo loolu bàyyi il yéefiri ak loolu yenn caaxaan yi yàlla nañu yàlla sàmm léeg-léeg nga gis même xataa ci koor gi ñoo xamante ne PlayStation bi ci la ñu ne tàmbali gi ba jeexal bi wala ñuy dem plage ñuy dem defu ji leen heureusement confinement am na sax mais kon nga gis lu lu yéem sa bët yàlla nañu yàlla sàmm ak yeneen ak yeneen mu ne kon nag bàyyi leen ñoom ba ñu yegg ci bis bi nga xamante ne mooy bis bi ñu leen doon dig booba bis booba maanaam euh, te mooy. Euh, mu daal di leeral maanaam mu dem ba jeexal ko mooy zaalikal yawmul lazii kaanu yu'aduun te boobu mooy bis bi nga xamante ne moom lañ leen doon dig te mooy lan mooy bis bi nga xamante ne ci njàlbeenu saar ga ci la doon wax naan kañ la mbugal mi di yegsi parce que dañoo yàkkamti mbugal mi jàpp nañ ne borom bi subhaanahu maanaam euh, mbugalu yàlla moom euh, du leen dal parce que ñoom ñooy ñii wala ñoom ñooy ñee maanaam loolu mu nekk tamit beneen xew-xew beneen problème boo xamante ne day dal yéeféer kon bu ñu xoolee kon globalement saar bi loolu lay waxtaane euh, <coughs> yooyu yëpp na nga gis kon muy dem diggante lu baax ak lu bon di wane ne dualité boobu dañ fi mës a nekk maanaam ñu baax ñi dañ fi ne mais ñu bon ñi dañ fiy nekk mais aussi day wane ne ñu baax ñi am na benn xaal bu ñuy nekkee maanaam moom mooy ñoom euh, dañuy maam euh, njub comme li imam al-Ghazali doon wax rahimahullah wa radiya anhu dani njub bu amul benn njariñ lu dul ne sa xel day dal rek jaroon naa benn njariñ boobu rek bu amoon mooy jaroon matoon naa mel mooy njub waaye ndëngte ak jubali bu amul woon benn défaut lu dul ne euh, jubali day waral euh, maanaam nit ki ko meloo xelam du dal du tranquille tout le temps euh, am na ci ginnaaw loo xamante ne moom moo koy arrivé maanaam ay mbir yoo xamante ne yu ko mën a dal la maanaam bu amul woon benn euh, problème lu dul loola rek maanaam jubali ja jaroon naa bañ def voilà euh, ci kaw loolu kon ci kaw loolu kon. au ñuy tàmbali sooratul euh, maanaam euh, bis basmala bi ci suñ jotaay bi yi ñëw bii nii dañuy bàyyi ba jotaay bii di ñëw insha allahu taala su ko defee ñu yeggale ko ci euh, kon ñu yam foofu di wax ne ba